wa ala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawnillahi wa fadlihi wa minnatihi ci tarjama seydina alxuseyn ibnu caliyin radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma a gisoon nañu ki nga xamante ne moom la yónni woon ca waa Kuufa li yataxaqaqa axbaar ngir mu dem xool saytu vérifier est-ce li nga xamante ne moom lañ ko bind ci lettre yi ak ndaw yi ko dikkal këne ñoom reconnaître ñu benn nguurug Yazid ibn Muawiya que ñoom pare nañ ki ñu moom lañu reconnaître te moom lañuy xaar mu ñëw ngir jaayanteeg moom moom sibtu rasulillah wa rayhaanato alayhima afdalu salaati wassalaam gisoon nañ ni ubaydillah ibn ziyad ibn abi ñenn ibn abi sufyaana ni nga xam ne noonu la ñëwee Kuufa ci fonction wam yi nga xam ne dañ koo élargir mu yor léegi Kuufa mu yor Basra gi mu yoroon waaye ñu booleel ko ci Kuufa ngir nag selon ñoom mu rétablir l'ordre parce que kat Muslim ibn Aqil radiyallahu anhuma mu ngi fi nit ñi ñëw di jaayanteeg moom ci turu mu newal fi seydina al xuseyn ibn ali mi nekk makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima ginnaaw ba mu bàyyee ko madinatul munawwara ba nga xam ne ci la ko alwalid di gouverneur ba fa newoon doon wax ngir mu jaayante mu daldi génn ca guddi ga mook ibnu zubayr radiyallahu anil jami' ila makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima eh, gisoon nañ ne Yazid bi mu ñëwee ki eh, ki nga xam ne mooy Abd Ubaydillah ibn Ziyad Ubaydillah ibn Ziyad gis nga bi mu agsee terreur la saxal ci ci Kuufa ci rey gi nga xam ne moom la rey Muslim ibn Aqil waaye Haani ibn Urwa al-Muraadi mi nga xamante ne nii moom moo ko fatoon bokk na ci ñu ko fatoon parce que da doon toxu comme niñ la ko waxe woon mi nga xam ne fa falañ ko fekk mu jóge këram moom lañ fekk moom lañ ko fekk këram gis nga ni ñu ko faate faat ko faat gu méttee métti di leen di crucifier pendre leen pour képp koo xamante ne nii amati nga ay velléité de génn ci autorité Yazid xamal ne nii lañu lay def mu instauré ci dëkk bi benn liñ naan chape de plomb gaa yépp tiit kenn ñemeetu la taxaw naan Seydina al Xuseyn lii laa bi mu defee loolu gisoon nañ ne Muslim ibn Aqil radiyallahu anhu wa an abihi Aqil ibn Abi Taalib bi nga xam ne ci lañuy euh, koy waaja faat dénkaane woon na ndax ba muy dóor a ñëw mbir yépp jaar yoon mu ñëw fekk jaataa yooyu Seydina an-Nu'man ibn Bashir moo doon gouverneur mbir yi jaar yoon nit ñi ñëw di gaayante nekk des milliers et des milliers nekk des milliers et des milliers loolu bi nga xamante ne noonu noonu la deme bi nga xamante ne nii noonu la deme baloon lépp yembee yónnewoon na ndaw ci ki nga xamante ne nii ci la yónni woon lettre Seydina ne ko li ñu li ñu waa Kuufa waxoon gis nañu ko reconnaître ñu benn nguuru Yazid yow lañuy xaar te sax nangu naa njaayanteeg ñu bari ci ñoom waaye nag ba Ubaydillah ñëwee mbir yépp soppeeku mu instaurer la terreur terroriser gaa yi ba kilifa yépp ne nemm waaw kenn ñemeetu la wax benn parole boo xam ne moom ñoom lañ gisee ni parole dissidente la ni ñu faate noonu lañu faate muslim ibn aqil ak haani ibn urwa almuraadi radiyallahu taala anhum wa ardaahum léegi nag bi mu biñ koy faat waxoon nañ laata ñu koy faat waxoon na ñu may ko mu def benn dénkaane mu xool ci mbooloo mi ki nga xam ne moo ko ci gën a jege ci wàllu askan muy Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu an Sa'd ibn Abi waaye doomam jiide dinañ gis ci kanam wallaahi comme niñ ko waxe woon jaarul woon ci tànku baayam euh, mu ne ko man benn ndénkaane laa am mooy al Xuseyn de maa ko waxoon mu ñëw mu woon ci yoon wi jóge Makka di ñëw dama bëggoon nag nga yónnee ko ndaw xamal ko ne ko bu bu mu fi agsi mukk waaw ndax waa Kuufa lañu ma waxoon dëgg la woon de moo taxoon mu bindoon ko ne ko mën naa ñëw waaye nag finalement lépp génnaan nañ ci waaw noonu lañ ko faate woon après ñu faat ko daal di koy pendre moo ko ko fatoon di haani ibn Urwa al-Muradi eh, léegi nag ñu waroon a gis côté Seydina al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah moom gisoon nañ ne mbir mi waxtaanoon na ceeg ki nga xam ne mooy Seydina kan Mawlaana ibn Abbaas comme ni ñu ko gise woon ci riwaaya boo xam ne xadiis boo xam ne al imaam at-Tabaraani waaye naka noonu al imaam ibn Abi Shayba soloo na ko te imaam al-Haythami ne rijaaluhu rijaalu saxiix góor ña ca nekk mooy góor ñi nekk ci saxiix bi mu nekk xadiis bu wér mu waxtaan ci Mawlaana ibn Abbaas ne qad istashaarani al fi al-xuruuj mu ne Seydina al-Xuseyn de radiyallahu anhu après la ko doon nettale moom Mawlaana Ibn Abbaas ne woon moo ne woon seen kilifa temps ndax moo ci magoon ci ñi nga xam ne ñoo desoon ci waa Banu Haashim famille yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Mawlaana Ibn Abbaas moo ne woon kilifa ga euh, mu ne Seydina al Xuseyn daf ma laaj na ma sama abi ci génn gi mu bëgg a génn ndax téer lettre yeeg ndaw yi koy dikkal ngir mu dem Iraq mu ne ko bu ma bañoon nit ñi géerewul ma de maag yow kononte kon dinaa jël sama loxo yi jàpp ko ci sa bopp bi doo fi génn waaye seydna al xusayn ne ko woon li an aq la an aqtula bi makaani kada wa kada ahabu ilaya min an astaxilla xurmataha yaani Makka ñu faat ma ci bërëb sàngam ak sàngam moo ma gënal may daganal or ma gi Makka am te loolu waxoon nañ ko fàttali woon nañ bi yonent bi aleyhi salaatu salaam doon wax ne laa yaxillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil an yasfika biha dama yellut te daganut ñeel kenn koo xamante ne gëm na buur yàlla gëm bés an yasfika biha dama muy tuur deret fi nga xam ne mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima mu ne bi ma waxee lool looloo tax ma bàyyi ko parce que xam naa ne ah bu ma ko fi téyee kon lu xew mana euh, waxoon nañ la foofu nag que ne seydna al xusayn radiyallahu anhu moo ginoon xam ne kaw suuf yii fu mu fi man di nekk gaay dañ koy fekk si dañ ko traquer régime bi parce que nanguwuñu moom ki mu doon mais waxuma la moom rek mais benn saxaaba mais moom rawatina moom surtout muy bañ a jaayanteeg régime bu bees te lool am na luñ ci gisoon comme niñ ko waxe woon niñ ko fàttali woon ci côté Maulana Abdullah ibn Zubayr moom plus tard ci l'an soixante-dix yi mooy presque dix ans après yi la euh, quatorze ans sax après moom ci lako ko yi daal di faagaagal lañ ko faat pendre ko comme niñ def Haani euh, ibn Urwa kii Haani Muslim ibn Aqil def ko noonu Makka ala yadi al-Hajjaj ibn Yusuf ath-Thaqafi alayhi euh, mooy ñoom la woon ah. Seydina al-Husayn xamoon na ne de toute façon qu'il mu nekk Makka mu nekk Medina mu nekk Basra mu nekk Égypte mu nekk fu mu man di nekk fekk portewul allégeance ki nga xam ne mooy Yazid gaa yi dinañ ko fekk fam ne moo tax mu wax loolu Mawlana Ibn Abbas ah, man ñu faat ma li li tax mu ne li am aktu la ndax xam ne ne gaa yi bu ñëwee mooy moom du ko def non jaayanteeg Yazid du ko def waaw <laughs> lu tax muy jaayanteeg Yazid du ko jaay moom te ñoom dinañ fexe forcer ko mu jaayanteeg moom te loolu man dane te ñoomit it du ñu ba mooy xarey am rek ba kera muy faatu moo tax mu ne li an aqtula bi makaani kaza wa kaza ahabbu ilayya an astahilla hurmataha mawlaana ibnu Abbaas daal du koy bàyyi mu dem Euh, waaye léegi côté al-Husayn la ñuy ñëw nii kon gisoon nañ jotoon nañu gis lool radiyallahu anhu fekk mu ngi Makka bi nga xam ne ci la jot lettre Muslim ibn Aqil mooy dañuy dellu tuuti ci ginnaaw mooy jamonoy Seydina Nu'man ibn Bashir bi mu newee gouverneur Kufa gaa yi di jaayanteeg muslimum na aqil mi fi ñëw moom mu ne tekk deful dara ba gaay yi ñëw di wax mu ne ko ma ne ma faible ci jaamu yàlla moo ma gënal ma am kàttan ci mooy yàlla du ma bëtt benn orma waaw Seydina al Xuseyn bi mu jotee lettre bi mu waajal génn am na ay riwaayaat yu bari yoo xam ne yuy nettali këne keroog saxaaba yu bari dañ koo dikkal bi ñu yëgee ne day dem bi ñu yëgee ne dafa pare ngir dem fi nga xamante ne nii mooy al kuufa dem iraq dañ koo dikkal ngir ne ko déet al xuseyn bul dem foofu ndax foofu wóoru mawlaana ibnu abbaas wax nañ la lim wax lii moo wér ci ay waxam am na yeneen yi riwaaye yoo xam ne yu jaar ci ñoom abu mixnaf luut ibn yaxya al kuufi bi sanadin da'if waaw bi sanadin da'if ndax wax nañu yu Luut ibn Yahya da'if bal qaala fiihi ba'du ahli al-jarh wa at-ta'dil innahu am na ci waa jarh wa at-ta'dil dañ ne Luut ibn Yahya Abu Mikhnaf matruk nit la koo xam ne ay waxam jar da dàq ganaar tax gisoon nañ li al imaam al al al al al Zahabi waxoon naka noonu al imaam Ibn Kathir rahmatullahi ala al jamii bii di ñëw dinañ ñëwaat ci wax yooyu euh, nga xam ne moom nii ci Abu Mikhnaf euh, Luut ibn Yahya al Kufi al Ghamidi euh, am na riwaaye yoo xam ne yuy neen yu wax ci Mawlaana Ibn Abbaas leneen loo xam ne loolu la wax mais. indiwaaleen tamit lu mel nii euh, bokk na ci ñooñu ko dikkaloon bokk na ci ñooñu nga xam ne ci saxaaba yooyu radiyallahu anhum doon ko wax bul dem fenn ah yaa alxuseyn bul génn de bul dem kuufa riwaaya boo xam ne qad dakarahu al imaam at-Tabari mu jaar ci bi sanadin da'if ndax moo jaar ci sanadu Luut ibn Yaxya miñ la wax léegi Abu Mixnaf naka noonu boroom al ansa al ansaabu an ak boroom ansaabul ashraaf di al imaam al Balaazuri indi na ko ci riwaaya ki nga xam ne mooy Abu Mixnaf waxoon nañ la moom xaalu la doon wax. mu ne keroog bi muy waajal ngir dem moom Seydina al Xuseyn frère bi daf ko dikkal ma ne ma frère ma ne la waaw frère koo xam ne ñoo bokkoon baay waaye bokkuñ yaay muy Muhammad ibn Hanafiya li Muhammad ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu ndax yaayam moo bokkoon ci tribu des Bani Hanifa moo tax ñu ko doon wax Muhammad ibn al-Hanafiya waaye kii baayam mooy Seydina Ali ibn Abi Taalib Abu Turaab Abul Husayn wal Hasan radiyallahu ta'ala anil jamii' mu ne keroog bi nga xam ne ci la ko xabaar bi jote que ne ah, al Husayn mu ngi dem Kuufa dane ko yaa axi anta axabu nnaasi ilaya wa acazuhum calaya wa lastu addaxiru nasixata li axadin min alxalqi axaqu biha mink tanaxa baycatak an yazid bn mucaawiya wa an alamsaari ma statacta summa bacas summa bacas rusulaka ila nnaas fad'uhum ila nafsik fa in baaya'u laka hamidta allaha ala dhalik wa in ajma'a nnaasu ala ghayrika lam yanqus allahu bi dhalika diinaka wala aqlak ila aaxiri maa qaal riwaaya imaam at-Tabari bi an lu mu jaar ci Luut ibn Yahya Abu Mikhnaf bi sanadin da'if mu ne al imaam Muhammad ibn al Hanafiya ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu dafa ñëw ne frère bi Seydina al Xuseyn na ko magoon mu ne ko bi mu yëgee ne mu ngi waajal di jóge màkk di dem Kuufa mu ne ko yaa axi mu dikkal ko ne ko ah sama frère mag sama anta ahabbu nnaasi ilay nit ñépp yow laa ci gën a wa a'azzuhum alay nit ñépp yaa ci gën a tedd ci fi man keneen ku dut yow amul fi ma la teg estime bi ma am pour yow ak fi ma la teg teguma fa mbindeef jamono jii ñu nekk amul ku dox ci kaw suuf tey koo xam ne yow ni ma la soppe ak fa ma la teg teg naa ko fa mu ne ko waaye lool nag moo tax duma am conseil bu ma la war a conseiller laaye biir bu ma la war a laaye biir di ko nëbb déedéet waaw waaw duma walastu addaxiru nasixata li ahadin min al xalqi axaqu biha mink mu ne ko duma dencal bokk duma dencal lii la lii la lii may wax duma am conseil bu baax laaye biir bu baax bu ma war a defal am bindeef hein ku la raw yow mooy awma lu ma conseiller nit ku dund ci kaw suuf conseil bu gën bu nga xam ne moom laa lay conseiller yow lu ma am ci conseil bu baax bu ma amee kenn ku ma koy conseiller bala maa kii kenn ci yow laay ñëw yow laa koy conseiller yaa ci gina yeey sama conseil yu baax samay laaya biir yu baax yaa ci gina yeey keneen kudut dut yow léegi nag man lii laa lay wax te lii laa gis man Muhammad ibn al-Hanafiya di sa doomu baay ñu bokk Seydina Ali ibn Abi Taalib tanaxaan bay bi bay'atik mu ne ko comme nii nga def mooy Yazid ibn Muawiya pare woo ngir jaayanteeg moom mu ne ko waaw léegi nag gardeel loolu waaye mooy wa anil amsaar mastatante waaye nag grande ville yi bu fi ne tamit mooy jógeel grande ville yi bul nekk nii Makka nii Medina nii Kuufa nii Basra nii Égypte nii yooyu bu fa nekk waaw loo man na nga moytu les parce que grandes villes yi c'est là où où c'est là où est pouvoir al-Asima dëgg la Sham la nekk mooy capitale bi mais gouverneurs yi ci grande ville yi lañ ne mu na ko dandul ak sa jaay sa jaay jaayante gi ngay jaayanteeg Yazid mooy bul jaayanteeg moom comme ni nga ko kii moom ah, loolu moom waxu naa la mbir mi affaire ijtihaad la waaw Seydina al-Husayn radiyallahu anhu ah, dafa gis ne moom lool loolu la gis que ne mooy jaayante ku mel ni Yazid yellul ñu ma koy def même bu dee am na ñeneen ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñu ko gisee neneen ndax ñoom ñu ngi doon xool keneen mbir mi bu ñu ko deful fitnaay bari dee yi bari lu nekk bari ñoom côté boobu lañ doon xool même bu dee xam nañ ne. Yazid moom yelloowul woon mbir mi nekkul ki gën yelloo nekk xalifa jamais mais nag li wolof naan ko amul maam ko amul yaay nàmp maam te lool yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa am ñu mu jàngale mooy lu ci nekk ku nekk affaire ittihaad la waaw ñoom foofu lañ gise te boo seetloo Seydina al Xuseyn Seydina al Xasan di magam moom lu mel noonu la doxale woon ba muy bàyyi nguur gi di ko jox Seydina Muawiya radiyallahu anhu c'était pour bañ ay deret di tuuru ñangis leneen ñoom côté boobu lañ xoole Seydina al-Husayn nag xoolewul noonu waaw mooy bu ngeen di fal njiit mais euh, du ngeen ñëw di jaayanteeg n'importe qui quand même <laughs> waaw mu ne ko kon nag garder sa loolu waaye nag na nga sori am saar yi de ngan di grande ville yi bu fa ne mu ne ko nag fa nga nekk bërëb ba nga nekk dee fa yónnee fa say ndaw ci nit ñi di leen woo ngir ñu jaayanteeg yow bu ñu jaayanteeg yow nga sant yàlla ci loolu waaye nag bu dee nit ñi d'accordu ñu ànd ak yow ñu dëppoo ci keneen ku dut yow mais loolu wàññiwul buur yàlla du la ci wàññil si loolu wàññiwul buur yàlla du la ci wàññil sa diine du la ci wàññil sam xel du la ci wàññil dara te tamit sa mbañum rus ak sa ngëneel dara du ci wàññeeku mu ne ko inni axaafu an tadxula misran min hadihi al amsaar wa ta'ti jamaa'atan min an-naas fa yaxtalifuuna baynahum fa minhum taa'ifatun ma'ak wa uxraa alayk fa yaqtatiluun fa takuuna li awwali al asinna waaw mu ne ko xam nga man lu may bañ Muhammad ibn al-Hanafiya mbokk sama mag sama bu doon loolu noonu lañu mooy sama mag yow sama mag di sama kilifa dama lay laayi biir mooy ne lii ma a wax nii la bu nit ñi toppee keneen buur yàlla wàññiwul dara sa sa diine loolu wàññiwul sa diine wàññiwul sam xel wàññiwul sa kawe ak sa ngëneel fa moom boo gisee nag ma lay wax lii man damay ragal nga dugg benn ci dëkk yi ma la wax mooy grande ville grande territoire yi nga dem fa grand territoire yi agglomération yu mag yi nga xam daa am ay gouverne nga dem fa nit ñi nga ñëw parce que am na mbooloo mu la ni ñëwal ba nga ñëwee seeni mbir jaxasoo ndax am na ñoo xam ne dañuy topp régime bi fi ne am na ñoo xam ne ñoom pare nañ ngir yow seen mbir jaxasoo nag xare am te bu boobaa yow la ñuy njëkk ñooñu boo mayul ci yow la ñuy njëkk a dal waaw waaw bi nga xam ne euh, ci la wax lu mel noonu Seydina Al-Husayn na ko euh, man nag fa inni dhaahibun yaa axi ne ko dégg naa li nga wax waaye man damay dem waaw dangay dem waaye daal ci gàttal nanguwul li nga xam ne mooy lii euh, ko frère bii di Muhammad ibn al radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu daldi wax lool kenn la bokk na ci keneen koo xam ne bokk na ci keneen koo xam ne daal dina koy conseiller keroog moom Seydina al-Husayn ibn Ali muy Ibn Zubayr mi mu àndaloon muy Abdallah ibn Zubayr <laughs> ah Abdallah ibn Zubayr bokk na ci ñi nga xam ne conseillé woon nañ ko ne ko bul dem naam ma ne la waaw ala raghmi anfil kadhabin waaw ala raghmi anfil kadhabina dajjalin malgré kàcckat yu mag yi waxukat yu amul yu amul yu mag yi malgré ñoom lii mooy li am nga mais yow daa mel daa am koy tontu ma ne ko waaw da dafa mel daa am ko wax lu wuteeg yi ma ne la waawoo euh, riwaay abu mixnaf bi muy hadihi ar riwaaya al baatila nga xam ne al ad-da'ifa moom lañ la wax sànq Muhammad ibn al-Hanafiya liñ la wax sànq ñun waxoon nañ la ne ñun nekkul li wér kese la ñuy wax mais dinañu wax li wér ak lu wérul waaye lu nekk dinañ ne lii wér na lii wérut nga xam li ngay téye mooy lan voilà yaakaar naa ku suivre tarjama yi kese loolu dégg nga ko ci waaye it ku suivre siira bi raw yu noppi tekkiwul ne li ñuy nettali yépp dafa wér day dañuy nettali loo xam ne imaam al-Waaqidi moo ko wax mais dañ naan bi sanadin da'if li annahu matruk wala ñu ne kooku ay waxam jar da dàq ganaar waaye dañ koy nettali mais bañ la waxee nag ne lii wérul mooy wax la yu am ngir nga xam ne lii bu ko dégg feneen naan lii suma koo dégg mooy am na mais du wax bu ñu wax bu nekk rek loolu la comme niñ la waxoon bul gis lu ron lu ne nga foog ne li biscuit la bul gis luy xoy xoy ci kaw asamaan si ju ne nga jàpp na lee weer la woo xam ne dina ci niit loo waajuy dox ci lëndëm gi mukk loolu du demee noonu riwaaye boobu euh, moo tax sànq ma ne la li wér ci li Mawlaana Ibn Abbaas wax même bu dee ne riwaaye Abu Mixnaf beeg ñi mel ni ñoom tudd nañu ko mooy li ñu la wax sànq ubbee ko ci kaw te ñu gisoon ko ci jataay yële weesu te imaam at yi na ko noon imaam Ibn Abi Shayba te borom Majma' ne rijaaluhu rijaalu saxiix looloo ci wér. parce que Abu Mikhnaf en fait dafa am riwaay boo xam ne ne ne euh, dañ koy wax ci gàttal dóor a ñëw li wér te tukkee ci ki nga xam ne mooy Abdallah Ibn Zubayr kene moom dafa xelal daldi euh, wax ki nga xamante ne nii. mooy euh, euh, euh, Seydina Al-Husayn daal di koy laaye biir ne ko bul dem fenn desal fii te tamit même Abu Mikhnaf ci boppam soloo na tamit parce que soloo riwaayaam yi dañoo bari boo xam ne bu niroog riwaaya bi wér mais nit ñi boobu duñu ko sax léeg-léeg sax duñu ko tudd waaw surtout ñi nga xam ne ñooy ñëw di bind ci waqantu Karbala par exemple walla yu mel noonu da mooy siyama la ñuy yoo xam ne ngir lan ngir rek yëkkati kii yi way les foules daal di daal di dugal mbir yi émotion mbëkkalante ñii ci kaw ñii ci saxaabaa yonent bi alei saatu salaam wa kullu hadha kadhib xoolal abu Mikhnaf dafa am riwaay boo xam ne te moo nekk ci riwaay bi imaam at-Tabari indi indi na ko ci taarixam bi bi nga xam ne ñee na riwaay boobu bu bu bu bu da'if bi ñu lay wax nii mu ne Mawlaana Ibn Abbaas bi nga xam ne ci la Seydina al jële décision ngir dem Kuufa daf koo dikkal waaw ne ko man maa ngi dégg rumeur nit ñi qad arjafa naasu annaka saa'irun ila al-Iraq fa bayyin lii ma anta saani' waaw mu ne ko yow sama doomu baytix lii waxin la waaye du doomu bàyyi xam parce que Seydina Ali ibn bi Talib du bàyyi tax waaye sax da'if da'ifa euh, Seydina Ali ibn du bàyyi tax ci Mawlaana Ibn Abbaas Mawlaana Ibn Abbaas cousin wam la kii bàyyi tax entre Seydina Ali ak Seydina Mawlaana Abbaas ñoom seen ñoom ay cousin lañu Seydina al-Husayn du du du moom euh, du doomu bàyyitaxu Mawlaana Ibn Abbaas en tout cas bref ci gàttal mu ne ko man rumeur yi dégg naa nit ñi naan yow da ngay dem Irak dangay dem Kuufa non ilal Irak leeral ma yow lan nga ciy def mu ne ko waaw man waajal naa ngir dem benn ci jour yii di ñëw bu soobee borom bi léegi bon ba Mawlaana Ibn Abbaas wax wax wax wax après Seydina al-Husayn na ko dinaa def istixaara inni astaxirullah wax wax ngir téye ko fi ne ko bon parce que man ña ngay dem wóoluwuma leen est-ce que ñoom xeex nañoo ña fa nekk te toogal fa régime bi ba gañe leen door laa wax nga ñëw mu ne ko mu ne ko déedéet mu ne ko loolu yépp nag wóorul kon waaw kon loolu wóorul ngay dem ci ñoo xam ne am na ku leen jiite loolu nan nga koy defee loolu daa wóorul ñooñu di la woo ñooñu wóorul ñooñu ci fitna lañ lay woo fa innahum innama da'awka lil fitna waaw mu ne wayn kaana amiruhum alayhim qaahiran lahum wa ummaaluhu tajbi bilaadahum fa innahum innama da'awka lil fitna wal qitaal wala amanu alayka an tastanfiru ilayka an-naas fa yakuuna alladhiina da'awka ashadda an-naasi alayka bon ci gàttal mu ne ko ñooñu wóolul ñu tànkër waa régime bi ñu nga fa ñoo leen jiite yor nguur gi yor lépp ñooñ naan la ñëwal te ñoom jëleeguñ leen fa loolu nga fay dem loolu wóorul la ñooñu ci fitna lañ lay woo bon ba ci gàttal léegi Seydina Al-Husayn ne bon riwaaye bi ne nee na day def listixaar après bon euh, après dina ñëw wax ko Seydina Mawlana Ibn Abbas toog toog mënut koo muñ waaw mu ne bi muy génn sax ah ah après bi mu ñëwee mu ne muy wax ak bi mu ñëwaatee ne man manuma muñ daal wax ma lan ngay def parce que man daal toog naa toog bëgg ma mais manuma muñ sa lool wax ma exactement looy def man Ibn Abbas euh, nee na mu ne ko moom day dem mu ne moom da moom loolu gisukul loolu ne ko ndax boo demee dangay defaral affaire ibn Zubayr mooy boo demee mooy Abdallah ibn Zubayr mi jóge Medina comme yow ñëw fii boo demee mooy daa mel ni danga koy baliser terrain bi ndax fekk yaa ngi fi da koy gêner mooy boo newee fii Makka xam na ne gaa yi kenn du ko fi jiital dara moom bañ naa bañ naa bañ naa jaayanteeg Yazid ñëw fii waaye fekk yaa ngi fi moom manu la parce que xam nga liy njëkk a wanee kasibu affaire yi ñu ne moom bi mu jógee Makka Medina ñëw Makka dafa commencé di def campagne contre waa Banu Umayya mais biir Makka mais wax ji mooy premièrement waa Makka ñoom Makka ñoom bañuñ ne dañuy jaayante ak Yazid te gouverneur ba fa nekk muy Amr ibn Sa'id miñ la doon wax ci bii weesu moom la Abu Shurayh doon wax naan izan li ayyuhal amir permettre ma yow njiit bi ma wax la wax joo xam ne samay nopp ko dégg ma gis yonent mi aleyhi salaatu ba mu koy wax sabab xol takk ko keroog xadaatal fatxi ba mu ubbee màkk ca suba ga mu xutba ba muy wax naan kenn du tuur bu kenn ñëwee wa in taraxasa ahadun bi qitaali rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fiha fa quulu la inna allaha subhaanahu wa ta'ala raxasa li nabiyyihi saa wa qad aadat ka xurmatiha bil ams mooy loolu Amr ibn Sa'id moomu moom moo ne woon gouverneur Seydina Muawiya bu ne woon Makka Yazid bi mu ñëwee Yazid bokk na ci politique bi mu def mooy bi ñëwee destitué wul ñi fi baayam tegoon daf leen a bàyyi loolu nag bon ci côté fin politicien noonu ngay def parce que ñëw jële fi ñépp mooy da ngay ay noon da fa fee bàyyi ñoom Amr ibn Sa'id boobu moom moo ne woon gouverneur Yazid foofu Makka te Banu Umayya quand même foofu lañ cosaano ak loolu ñu ne da doon wër di campagne contre moom mais tant que Seydina Al-Husayn a ngi fi mooy da ko doon gêner parce que mënul woon a def dara riwaaya bi ne en plus sax même bi mu ñëwee bi Mawlaana Ibn Abbaas waxee euh, Seydina Al-Husayn ba pare am na riwaaya bi fu mu ne dafa génn dajeeg gis euh, Ibn Zubayr nekk ci bunt bi après bi mu génnee Ibn Zubayr dugg Abdallah Ibn Zubayr radiyallahu anhuma ne ne Seydina al ne ko loo ne ko ne ko euh, lan lan lan lan ngay waaj a def mu mu mu ne ko kii mu ne ko man de hein bu ma amoon bu ma amoon ay mbooloo yoo xam ne bari nañu pare ngir topp ma comme yow ni nga ko amee kuufa man bu doon man damay dem ci ñoom doon ko pousser ngir mu dem doon def tout ba nee na Mawlana Ibn Abbas après bi mu ñëwaatee ba wax loolu Seydina Al mu ne ko yow de baliser nga terrain bi Ah, seral nga bëtu ibnu Zubayr ndax loolu la ma sa bëgg mooy nga génn bu ko defee moom mu man fee nekk woote ngir gaa yi jaayante moom loolu ma waxu waxu waxu waxu kaddaab yooyu ah, mu ngi mel ni mais déglul fii yow miy déglu man miy wax keneen ku man di doon ku ñëwoon te ñi ñuy wax ñoo gën sa sa sëriñ boo ma sa dégg ci kaw suuf waliyu boo ma sa dégg ñii wa ko gën fopp ku la wax waxuma la dara yow sa baay rek ku la newoon sa baay noonu la doon def nga nga nga bëgg taalu xare waaw ngir être kii muy fexe di pousser koo xam ne deret yonent ma lay saa saa mu koy fexe pousser na génn ci dëkk bi rek moom na fi génn bu ko defee man ma ne fi xoolal ma loolu loolu ñu suufe nee koy def ah waaye hadi riwaaya baatila léegi mu ne ba ba ba ibnu ba abdallah ibn abbas après mu ne kii ibnu zubayr na ko yow euh, bi mu waxee ak seydina xuseyn ba sonn mu bañ ne day dem ne am na bu ne seydina xuseyn dane mawlaana ibn abbas bi bi ko waaw kay bi mu ko ne seral nga bëtu ibnu zubayr mu ne ko waaw man xam naa ne moom xam na ne fekk maa ngi fi manula am dara mooy manu fee nekk manu fi nekk jiit waaw loolu xam naa ko <laughs> après euh, bon mu dajeek moom après Mawlaana Ibn Abbaas bi mu génnee ci Al-Husayn dem ci ma ci Ibn Zubayr ne ko yow poussé nga al ba mu ngi nii di génn war a ne ne day dem Iraq xam nga loolu bàyyi laak fii nga xam ne mooy Hijaaz hada Al-Husayn yaxruju ila al-Iraq wa yuxalliika wal Hijaaz waaw waaye kullu hada baatilun te du dëgg lan mooy dëgg xoolal riwaayé bi nga xam ne moom la hadi riwaayatun makdhuba moom ngay fekk nag ci téere yu bari te Abu Mixnaf ci boppam soloo na lu niroo contraire lii mais li ma la wax léegi asxaabu char ak ñooñu liñ bëgg mooy lii la ñuy moom la ñuy jël di ko di ko bind di ko nettali gaa yi di ko wax ñu yuuxu daan daan bu ko defee lan lañ bëgg gaa am parce que yii ak mbañeel ci yenn saxaaba yi ne xoolal ma rek niñ meloon ndekete alors que kullu hadhihi kullu hadha kadhib wallah xoolal li nga xam ne moom mooy mooy li dëgër te al imaam ibn abi abu bakr ibn shayba soloo bi sanadin hasanin waaw al imaam at-Tabari it soloo na ko mais moom bi mu koy soloo mooy yoon bi ñu wax léegi ne Abu Mixnaf ci boppam soloo lu niroog riwaaye bu dëgër bi bu wuteeg riwaaye bi ñu wax léegi parce que riwaay yu bari leen di mais wax naa la nit ñi ñooy xool lu leen arrangé moom la ngandal moom lañuy ñuy pomper moom la ñuy yëkkati dee gis nañ li dëgër ànd ak waaju daif ji net waaju daif yoo xam ne dafa feeb nettali ñaari histoire histoire benn bi niroog bi ñu dëgër ñu nettali mais kooku wax jooju lañuy jël wala dañuy jël bi nga xam ne moom moom rekk ci wéetoo waaye gars yi soyons raisonnable hein euh, léegi naka doonu al imaam ibn Sa'd indi na ko ci sanad bu da'if boobu waaw moo tax ma ne woon keroog bu ñu kenn fontoo bu ñuy wax ñu naan mu ngi ci boo demee ci al ibn ibn mu ngi ca boo demee ci imaam at mu ngi ca mais dañ lay laaj al imaam ibn boo demee mu ngi ca maanaam la mais attends kan moo la ne fépp lu ñu bind rek da al quraanun yut laa la laa wax ma ne quraanun yut laa la boo xam ne dañ koy tari téye ko en plus sax ñooñu ëndaale nañ riwaaya beneen bi mais kenn faalewul yooyu parce que ku bëggul gis lu baax doo gis lu baax lii nga xam ne moo wér te imaam ibn abi shayba soloo ko bi sanadin hasanin mawlaanam no abdallah ibn umar dane no ibn ibn zubayr dane ko ayna tadhabu dana seydna al xuseyn mais ayna tadhab ila qawmin qatalu abaak wa ta'anu axaak fa qaala al xuseyn seydna al xuseyn ne ko tontu ko lam waxoon mawlaana ibnu mawlaana ibnu abbaas la in uqtal bi makaani kadaa wa kadaa ahabbu ilayya min an astaxil an an tustaxalla bi yaani Makka Abdallah ibn Zubayr dane ko ayna tadhab mais fooy dem fan ngay dem al-Husayn foo jëm mu naan ko Iraq mu ne ko mais looy def foofu da ah, dangaa bëgg a dem ci nit ñoo xam ne xatalu abaat ñoo faat sa baaya ah, mooy ña faat ka faat sa baay foofa la ñëwoon di fa lañ ko faati tekkiwul ne wax ji tekkiwul ne waa Irak ñoo faat Seydina Ali na bi Talib loolu it waxu loolu wax ju dangereux la boo xam ne tamit du dëgg mooy mu ngi mel ni parce que nit ñi tamit xaw ma dañuy dof dof lu des fois wala dañuy tay taylu waxin dafa am xam nga nit koo xam ne dafa buñ ne bon les Autrichiens de. ñoom ñoo assassiné euh, diw wala Hitler a été tué par les Russes ba dafa ba ba Russes yi ñëw wala yu mel noonu est-ce que day tekki ne Ru waa waa Russes yépp a ko faat mooy ki ñi ko faat ci ñoom lañ bokk loolu rek la lu bëgg a wax ah ñenn ñi nag bëgg koo jàppe ne walla loolu day wan ne waa Kuufa baaxuñu wala a'uuzu billah waa Kuufa baaxuñu mooy waxi la yaakaar nga ne moom Seydina Ali ibn Abi Taalib ñooñ bu ñu baaxul woon du tout dina fa nekk noonu waaye tamit ña ñaata jahabida min al ulama al atqiya ñoo ne woon fi nga xam ne mooy kuufa cosaanoo kuufa kon mooy loolu waxi dox dox lu la bu ne ayna tazhab ila qawmin qatalu abaak parce que dafa am ñoo xam ne dañ fiy jaar naan walla lii mooy wan ne waa Kuufa baaxuñu ñooñu ay ay woraatekat lañ xam nga loolu loolu mooy vraiment vraiment mooy wax wax lu la neex parce que am na lu mooy wax ñoo xam ne dañu naan walla ñoom ay ay pour pour dal pour dal yenn siit yi wala pour dal siit yi ñu naan ñoom noonu lañ masa mel dañuy dañuy waraateeg dañuy kii gis nga niñ def dama naan la arrêté li ngeen di wax ah. parce que loolu demewul noonu yaakaar nga ne moos ñoom ni ñu bëgge woon Seydina al Xuseyn moos dinañu ñëw di ko faat noonu di ko di ko livrer mooy gis nañ affaire bi ni mu demee te loolu bari na foo xam ne noonu la demee te gis nga même gis nga lii ko saxaaba yi di wax lu mel noon la la Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalib doon wax waa Lansaar waa Aws ak Xasraj keroog bi nga xam ne ci lañu doon jël ah bay'a ca aqabaat yi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir dem madinatul munawwara mu fekk leen yasrib Seydina al Abbas bi ñu mujjee gisee da leen ne moom la àndal même bu dee gëmul yonent bi alayhi salaam mais mbokkam la bàyyi la ci moom bàyyi xam la du ko bàyyi muy muy moom ñu koy ñu wala dara lu ko metti di ko dal moom la àndal mu ñëw ne yéen waa lamsaar yéen waa aws ak waa xasraj bokk bu dee ne pare ngeen parce que fat fat fat suñu mbokk mii kat mooy nga déclarer guerre toute la terre rawatina Quraysh mi nga xam ne moo ëpp doole fii ci arab yi bu dee nag parewu ngeen ngir man koo man koo protéger comme ni ngeen di protéger mimma tamna'una minhu anfusakum wa awlaadakum wa amwaalakum bàyyi leen ko ñu téye ko fii bu dee ne manu ngeen koo protéger comme ni ngeen di protéger seen alal yi seen bakkan yi seen njaboot yi bu dee parewu ngeen ngir def lool te mën a def lool bàyyil leen ñu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam fii ñu téye ko ba ñoom ñu ne ñun pare nañ defal ko loolu loolu boo fa mooy loolu noonu loolu xam nga waa lamsaar dañoo pare seen seen seen dëkk ba bés ba fa yonent mi aleyhi salaatu salaam ñëwee lañ doon waaj a fal ku ku ko jiite te kenn falu ko muy Abdallah ibn Ubay ibn Salul mooy ñoom dañoo pare woon ta ponkal yi ñoom ñoom ñoom sayyidu waa Bani Abdil Ashhali ak ñoon ñoo doon jaayanteeg moom nga gis ñoom Seydina Sa'd ibn Mu'adh Sa'd ibn Ubaada ak ñooñu mooy ñooñ dañoo pare mais waa ñii nag mooy li Mawlaana Ibn Abbaas wax ci riwaaya bu da'if bële waaw mooy que ne euh, non euh, yi dañ lay woo alors que ñoom ñi ñu ne reconnaître uñ leen ñoo leen jiite ba léegi te ñoo yor nguur gi ñoo yor forces armées yi ñoo yor doole ji ñoo yor alal ji ñoo yor baytu baytumaal ñoo yor lépp ñoom ñu ne la ñëwal ci foofu loolu wóorut waaw ñooñu liñ lay woo wóorut mais ñoom seen yéene lañ doon waxe ak seen Hamas seenu fugg lañ doon waxe mais gëmoon nañ ko kay moo tax araani muslimam no ibnu euh, aqil bi ak seen gaa yi dañoo ñëw jaayanteeg moom li def le tout di tërali plan ngir ñu bañ leen a détecter mais répression gi nga xam ne moom la Ubaydillah ibn Ziyad teg mais moo delloo woon yépp te en plus gaa yi ku rëngu woon non seulement yow dañ lay faat mais boo mooy sa njaboot la ciy boole am ah. li yakuna ibratan liman i'tabar waaw bu ko defee mu nekk mu nekk loo xam ne ab leçon la bu képp koo xam ne am nga xel man cee jànge que ne boo fi yëngoo on va te phagocyter ainsi comme ni ñu def ni waaw kon bu naan ayna tadhab kon Seydina Abdullah ibn Zubayr lii la wax Seydina al-Husayn nga jëm ah est-ce que da ngay dem ila qawmin qatalu abak wa ta'anu axaak dangay dem ci nit ñoo xam ne ñoo rey sa baay mooy fa lañ rey sa baay ka rey sa baay foofu la ne woon muy xaari ji ba ko faat ci Irak la woon Kuufa wataanu axaa xaari ba jam sa baay sa sa grand frère bi Seydina al-Hasan bin Ali radiyallahu anhuma moom it foofu la woon di Irak lañ ko ko defe est-ce que foofu dew danga fay dem noonu fa qaala al Seydina al-Husayn ne Abdallah ibn Zubayr la in uqtala bi makaani kada wa kada ahabbu ilayya min an tustaxalla bi yaani Makka mu ne ko man la in uqtala bi makaani kada wa kada man ñu faat ma bërëb sàngam ak bërëb sàngam moo ma gënal may def lu tax ñu daganal fi nga xamante ne nii mooy màkk gi bañ fiy faat deret lii it wax nañ la day wane ba léegi këne moom xamoon na ne noonu lay mujje voilà kon lii la Mawlaana Abdallah ibn Zubayr wax waaw te xadiis bi ci yoonu Yaqub ibn Sufyaan mu jaar ci Abu Bakr al-Humaydi mu ne xaddatanaa Sufyaan qaala xaddatanaa Abdullah ibn Shariik an Bishr ibn Ghalib xadiis boo xam ne yow naka ngay bàyyee lii di wax loo xamante ne riwaaya makzuba da'ifa bi ngay jël te sax waajooju sax ku da'if ko indi loo xam ne niroo nag lii même bu dee bokkul ak lii textuellement mais luy wan ne Mawlaana ibn Zubayr radiyallahu anhuma dafa ne ko woon bul dem fenn toogal fii foofu wóorul de toogal Makka gii parce que riwaaya Abu Mikhnaf beneen bi dana ko bu foo jëm Irak eh bu fa dem de ne ko toogal fii nit ñi jaayanteeg yow nga nekk xalifa mu ne ko doodéet mu ne ko bu dee da bañ yow nga nekk ci kaw man def ma ma jiitu te yow laay dégg say wax bu boobaa li nga wax laay doxe say ter laay baax waaw mu ne ko woolu soxlaw ma ko man foog ma dem loolu abu meex na fa ko solo bi riwaayatin da'if da'ifa waaye li wér mooy lii kon lii mooy li wér kazzabun yiy wax ak jajale parce que mu ngi ci téere sàngam ak Tabari ibn Kathir ibn Kathir dañ naan la mais Tabari yi wax na sax lu wuteeg li riwaay bi jële ko ci même personne bi ñun nag liy àtte ah liy àtte li nga xam ne mooy alxakam mooy li wér te loolu la ñuy doxe te mooy lii wér kon nag nañ leen doxe lii te bàyyi doy fii nga xam ne moom la ñuy nekk di yuuxu keneen koo xam ne saxaaba yi ñëwal na gis Seydina al Xuseyn mooy beneen saxaaba boo xamante ne nii ñëw na ci Seydina al bi mu yëgee ne day dem Iraq ne ko bul dem Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu wa ardaahuma ah boroom dalaa'ilun nubuwwa raxmatullaahi alayhi day nettali walla eh, boroom taariixu Dimashq ci càllale boo xamante ne nii ci Yaxya ibn Ma'in la jaar mu ne xaddatanaa abu ubayda al imaamu yaxya bnu mayin imaamul jarxi wa taadil mu ne xaddatanaa abu ubayda mu ne ki ñu nettali mooy abu ubayda qaala mu ne xaddatanaa sulaym bnu xayaan mu ne abu ubayda ne ki ñu nettali mooy sulaym bnu xayaan an Sa'id ibn Mina mu jële ci Sa'id ibn Mina annahu qaal mu ne sami'tu Abdallah ibn Amr yaquul mu ne damaa dégg Abdallah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma yaquulu muy wax ne mu naan ajjala Husaynun qadara ajjala xuseynun qadara wallahi law adraktuhu maa kaana li yaxruja illaa an yaxlimani bi bani haashim bi bani haashimin futih wa bi bani haashimin xutim fa idaa ra'ayta al-haashimiyya qad malaka faqad dhahaba az-zamaan Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne ajjala Husaynun qadarahu lii da Sa'iid ibn Mina neen dama ko dégg après xew-xew bi la woon bi nga xam ne ci la Seydina al génne àddina comme niñ koy gis ak nan lay génne àddina radiyallahu anhu mu ne moom da njëkkal na gaawe na ak dogalam ajjala Husaynun qadara Seydina al de mooy gaawal na dogalam wallahi maa ngi wàcc yàlla man abdallah ibn amr ibn al-aas law adraktuhu maa kaana li yaxruj illa an yaxlibani bu ma ko daboon de ba muy dem wat naa ci yàlla ne duma ko bàyyi fenn mu dem lu dul mu noot ma waaw mu dem daal ba noot ma waaye duma ko bàyyi mu dem ndax bi bani haashimin fotex mbiru lislaam gi ci waa banu haashim la tàmbalee muy aleyhi salaatu wassalaam ni nga xam ne mooy moom mooy bunt moom mooy yiiw mooy ubbi yiiw moo fi indi yiiw waaye wa bi bani haashimin xotim ci waa banu haashim tamit lay tëje waaw fa ida raayta alhaachimiya qad malaka a faqad dahaba zaman boo gisee ku bokk ci banu haachim jiite xamal ne mbir ma dem na àddina ba tukki na lim lay wax tekkiwul ne waa banu haachim duñu mën a te duñu duñu mas a jiite dara déedéet ndax gis nañ waa banul abbas mu jot nañu xilaafa ginnaaw umayyad yi banu umayya ñoo fi newoon ah mooy mbir mi ci ñoom lay tàmbalee ñoom lay commencer waaye jamono jii du jamono yi joo xam ne mooy fu ñu ko yore rek ndax Seydina Abdullah ibn Amr xamul woon ne Seydina Ali jiite la na radiyallahu anhu xamul ne woon ne woon na xalif est daa tax zahaba zaman mooy jubluwu ci lool li mu bëggoon a wax mooy warul woon a dem fa nga xamante ne nii mooy Iraq jële ak ni nga xam ne conditions yi noonu la ñàkkoon a réunir lii nag mooy li nga xam ne mooy li dëgër fuuf mooy li sax contrairement ak beneen nettali boo xam ne lañuy nettali ci seydina abdallah ibn amr radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma wa hada al boobu moom wéru mooy xadiis bi nga xam ne ci alfarazdaq la jaar mooy sha'ir bu bu siiw boobu rek poète bu siiw boobu eh, waaye sanaduhu da'if waaw mooy sanadam wérut ndax foofu dane eh, kii dane farazdaq al farazdaq mooy sha'ir bu siiw boobu tawayi te daldi woon tagg Seydina eh, Zeynul Abidin di doomu Seydina al Xuseyn mii ñuy gis mooy Ali ibn al Xuseyn radiyallahu anhuma ci eh, poemam bu siiw boobu waaw mooy kooku mooy sha'ir bu bu siiw boobu rek kantaa moom li jaar ci moom wéru